léegi nag al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu dugg nag ci beneen wàll bi mu ne wa amma al ahadith fa kathiratun fi sahih mashhura minha hadith abi hurayrata radiyallahu anhu as-sabiq fi al bab qablahu mu ne daa beneen wàll wi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa an nabihim wa ja'ala al-jinaan al-ula ma'waahum wa maskanahum amin mu ne xadiis yi wax moom ci gravité bu nekk ci riba moom xaram bu riba xaram loolu moom afa ñoom kasiratun fa kasiratun yu bëri bëri bëri bëri la fi saxiix ñu ngi ci bu la saxiix bi nag du saxiix imaam muslim kese saxiix imaam muslim saxiix saxiix imaamul buxaari saxiix imaam muslim mashhuur lu siiw la ci téere yu yu yu wér yi. minha mu ne bokk na ci xadiisu abi hurayra xadiis sayna abu hurayra saabiq bi nga xam ne moo jàlloon fi baabi qabla mooy xadiis 1614 mooy xadiis bi ñu mujjee gis rek ci baabu ta'kiidi tahriimi maalil yatiim mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ijtanibu sab'a al-mubiqat qaalu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa ma hunna qaala ash-shirku billah wa as-sihr wa qatlu an-nafs allati harrama allahu illa bil-haqq wa aklu riba moo ngi wa aklu maalil yatiimi wa tawalli yawma az-zahf wa qadhful muhsinatil mu'minatil ghafilat voilà hadith boobu la mu ne woon muttafaqun ale mu ne hadith bii bokk na ci hadith yu siiw yi nga xam ne day wane gravité wu xaraamu la xaraamité du riba mu ne yonent saa salaam Seydina Abu Hurayra gis nañ ko bii weer dana ijtanibu mooy te ko leen as-sab'a juróom-ñaar al-mubiqaat yi nga xam ne Imaam An-Nawawi ne woon al-muhlikaat rahimahullah mooy alake qaalu ñu ne ko yaa rasuulallah moo yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa maa hunna waa loolu moom ñooy qaala mu ne ashirku billah bi ci njëkk mooy l'associationnisme mooy bokkaaleeg yàlla wa sihru ñaareel mooy la magie mooy njabar. ñetteel waqatlu nafsi allati harrama Allah bil haqq mooy rey bakkan boo xam ne borom bi moo ko ñoŋal ci loo xam ne dëgg taxul moo du yàlla moo ne faat leen ko ñeenteel nag mooy boo am lëkkaaleeg suñu bunt bii moo tax mu ne ci la wa aklu riba ak lekk riba bokk na ci nga xam dañuy alak borom dañuy alakaate wa aklu maalil yatim ak lekk daal di ne tell mu daanu alalu ki nga xamante ne mooy jirim moom lañ gisoon bii weesu bunt boobu wat tawal lii ak fàq daal di daw wana gannaaw yow ma zax fi ba sub xare wa qadful muhsinaat ak muhsanaat boo wax baax na mooy di jam ñi nga xam ne jigéen ñu sange ñuy almuminaat tëggum yàlla alxaafilaat daal di yëgati ci lañu leen di tuumaal ci mbon léegi mu ne xadis bii ci xadis yooyu la bokk léegi nag kon lool gisoon nañu ko taxawoon nañ ci ci bii weesu waxoon nañ ko te riba bi fii dinañ ci ñëw taxaw nañ ci introduction bi ñu def sànq ci teqantal diggante riba al fadli ak riba ak yooyu ak li ci alquran wax gravité ak li borom bi tëkkoo loolu mu ngo nag moo di fi benn xadis kese boo xam ne moom la fi mooy xadis mille six cent quinze boo tuddoon na ko fi nag avant dinañ la ko wone fàttale mu ne wa an ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala la'ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akila riba wa mukilaha rawahu muslimun rahimahullahu taala voilà mu ne zada tirmidi rahimahullahu wa ghayruhu wa shahidayhi kon hadis bii daf leen di benn kott comme fële mu ne waan ibni Mas'udin mu ngi jële ci kan mooy doomi Mas'ud <laughs> mooy kan fii mu kan mooy doomi Mas'ud benn Mas'ud ko bi ba ko nu mu tuddoon ibnu Mas'ud Abdullah xam nga amoon na frère Utba mais du Utba <laughs> waaw yow way ma woon nga ma ko wax benn bés naan ma Utba ma ne la <laughs> ah c'est du ibnu Mas'ud du Utba quoi Abdallah ibnu Mas'ud ki gën a siiw ci ko tudd Abdallah ci biir sahaaba yi radiyallahu anhu waaw abu nga am na ñu nañu ne Abdallah la tuddoon waaye bon Atiq waaye wuute la mais daal abu Aboubacar moom ñëpp xam nañ boo Aboubacar loolu la loolu daal xam nañ ne ki ngay wax radiyallahu anhu mu ne waani bi ni Mas'udin mu ngi jële ci Seydina Mawlana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala nee na laana rëbb na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam akila riba ribaa bi moom yeneen saa sam rëbb na ko wa mukila ak ki nga xamante ne moo koy joxe ki xam ne mooy lekkaloo gaay riba waaw mu rawaahu solo na hadis bi kan muslimun al imaamu abul husayni muslim ibn al hajjaj ibn muslim al qushayri an nisapur de kon biladu nisapur ni ni nisapur <laughs> rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mu ne zaada Tirmidhi mu ne hadith bi nag kon keneen kum ne solo mooy imaamu Tirmidhi moom daa yokku ci ni mu ko soloowe wa ghayru wakkudul moom te mooy al imaam Abu Dawud di taalibe di sëriñu imaam at-Tirmidhi tamit comme ni imaam Muslim ne woon sëriñu imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima mu ne foofu ñoom ñaar dañoo yokk wa shahidayhi wa katibahu ren saa sam non seulement lekk na rëbb na lekk lekkkatu riba bi ki naan till riba ji di ko waaye ki nga xam ne moo koy lekkaloo waaye tamit ki nga xamante ni mooy wa shahidayhi ñaar ña koy seede di seede riba ga wa katibahu ak ki nga xam ne mooy script ba nga xam ne mooy secrétaire bi doon bind mbir ma moom ci la bokk moom it boole nañ ko ci wal iyaadu billah léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñekk ñoom parce ñetti nit la fi wax imaamu muslim imaamu Tirmidi wa ghayru ta ghayru boobu mooy kan imaam Abu Dawud waaye tamit al Muslim tamit eh, eh, kii al imaamu eh, Ahmadu tamit solo na ko ghayru man na dugal moom tamit voilà muy waaye tamit seen di al imaamu Ahmadu ibn Shu'ayb solo na ko na ko noonu Maaja al-Qazwini yu mooy sunanul arba'a ñoom ñëpp ko solo al-imam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i al-imam Ibn Majah imam Ahmad imam Bukhari moo ko solo woon muy rawahu al-jama'a al-imam Muslim wa Abul Husayn kitabul musaqa babu la'ni akili riba wa mukila wa moo foofu la mooy buntu bi wax rëbb lekk katu riba ak ka nga xam ne moo koy lekkloo léegi al imaamu al xaafidu euh, muslim mu ne haddathana Usmaan ibn Abi Shayba wa Ishaaq ibn Ibrahim mu ne nettal nañu ñaari sëriñ muy nettal nañu Usmaan ibn Abi Shayba di Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usmaan Abul Abi Shayba voilà mooy mooy grand frère Abu Bakr ibn Abi Shayba mu siiw mi gane àddina cent cinquante six génn àddina deux cent trente neuf moom nag moo mujjee génn àddina rakk ji rahmatullahi alayhi wa Ishaq ibn Ibrahim di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi an-Nisaburi Ishaq ibn gane àddina cent soixante et un li Usman kaddu imam Muslim muslim sama sëriñ bu njëkk bi moo ko wax lii la exprimer nii la ko waxee mu ne qaala mu ne kanta ishaq ibn ibrahim muy ibnu rahawiya xarit imaamu ahmadu rahmatullah alayhima moom nii la wax dane axbarana dane xabaare nañu wa qaala usmaanu kanta usmaan ibn abi shayba moom waxula axbarana xabaare dane haddathana nettali nañu jarirun muy jarir di jarir ibn abdul hamid ibn jarir ibn qurt ibn hilal ibn abi qays abu abdillah ad-dabbi ar-razi al-kufi al-qadi gane àddina 110 génn àddina 188 am nay wute rahmatullah alayhi an mughira moo ko jële ku ñu naan mughira al-Mughira ibn Miqsam ad-Dabbi mawla Abu Hisham al-Kufi al-Faqi al-A'ma rahmatullahi alayhi génnaat na 132 am nay wuute moom tamit qaala mu ne sa'ala Shibakun Ibrahima mu ne benn waaye bu ñu naan Shibak dafa laaj Ibrahim muy Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad ibn Amr ibn Rabi'a Abu Imran an-Nakha'i al-Kufi muy Ibrahim an-Nakha'i mu siiw mi gane àddina 46 génn àddina 96 Eh, gis nga moom ni mu eh, eh, gudd na gudd na fan <laughs> ah am na sax ñu ne cinquante la gane àddina l'an cinquante génn àddina l'an quatre-vingt-seize kook ñaata at la moon ah cinq six sept huit neuf quarante six ans comme ñoom Imaamu Nawawi yii rek xeet yooyu la ñu loon quoi <laughs> la hawla wala quwwata mais ay mais mais ñii ñooy ñi nga xam ne dafa mel ni bés ñu ngi dund ba léegi tous les jours dañ koy tudd monde bi amul bés buy robu waxuma benn yoon de lu dul Ibrahim an-Naxa'i ibn Yazid bés koy tudd lu bari di naan rahimahullah rek <laughs> wa zikruka ba'da mawti umrun thani tudd guñ lay tudd ginnaaw ci lu baax gannaaw ba nga faatoo beneen façon dund la allahu akbar ibrahim ibn yazid an bon nañ jàll jarul bon sinon dañuy gën a kon naa ne mu mu ne bet shibaat dafa ibrahim ne ko rahimahullah ne ko fa haddathana ana fa eh, sa'ala shibaakun ibrahima da ko laaj am mu ko laaj léegi nag mu leen di nettali nag Ibrahima an-Nakha'i mu ne fa haddathana mu nettali ñu nag ay hadith jëlee ci an Alqama muy nijaayam parce que euh, nijaayam la quoi mooy bàyyi xam euh, euh, mooy moom kii nii nu mu Ibrahim Ibrahim an rahimahullah kii euh, euh, euh, kii la lu quoi maam maam la ci moom façon nijaay ci moom muy alqama muy xam xam nga ibrahim nan la tudd ibrahim ibn yazid ibn qays ibn al-aswad di alqama ibn qays ibn abdillah ibn malik ibn alqama ibn salaman ah. moom muy Abu Shibla an-Naxa'i al mooy kii la yaayu Ibrahim an-Naxa'i la nekk kii yom am ummi Ibrahim voilà mooy yaayu Ibrahim an kii mooy bàyyi xam voilà loolu moo tax maam la ki moom voilà nekkoon àndandoo bu mag muxadram fekk na jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye jotu koo gis moom alqama ibn qays nekkoon àndandoo bu mag ci seydina abdallah ibni mas'ud radiyallahu anhu an ibni mas'ud an abdillah kese la wax xam nañ ne mooy ibn mas'ud ibn ghafil ibn habib abu abdirrahman al-hudhali al-kufi génn àddina la 32 ca madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam dëkk foona Ibnu Mas'ud bon xam nga saxaaba yi bi après yeneen saa sam ñu bari ñenn ñi dañoo nekk feneen moom Kuufa ne woon daa ñëwoon Medina rek am nu mu fa doon def après fa la feebar rek gaañu mais sinon bu feebarul woon da doon ñibbi waat ah <laughs> da doon demaat Kuufa mais foofu la ajalam foofu la ko borom bi moomee mu nga bokk ci ñu ñu denc Baqi al-Gharqadi radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne la'ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akila riba wa muqila qaala qultu alqama dane kii déglul dane Abdallah ibn Mas'ud dane yara laana rëbb na rasulullahi ndawal yàlla li saa sallam akila riba lekkatu riba bi wa muqila ak ka koy lekkloo mooy ka koy permettre waa ji man koo lekk qaala mu ne qultu man alqama ma ne Abdallah ibn Mas'ud wa katiba wa katibahu wa shahidai mooy yoneen saa da cee boole daa rëbbaale tamit ki koy bind ak ñaar nga ko seede qaala nee ibnu Mas'ud ne ma innama nuhaddisu bima sami'na <laughs> nee na Abdullah ibnu Mas'ud ne ma ñun nag du ñu nettali du lu dul li ñu dégg quoi <laughs> waaw allahu akbar sàmmu de amaanatul ilmiya waaw man daal lii laa dégg mooy li ma leen wax kantaa yow li nga laaj ne loolu ndax yoneen saasam da ko cee boole ñun moom li ñu dégg rek lañ la nettali waaw kanta est-ce ña ko bind ka koy bind ak ñaar ña koy seede ci lañu loolu man li ma dégg laa la nettali te pourtant mooy alxama c'est sûr que bi muy wax lii dafa am ci saxaaba yu mu déggee parce que ren salaam wér na ne boole na ci ñaar ñii moo tax euh, ñaari mbir a a am parce que imaam Abu Daawuda ak imaam at-Tirmidhi dinañ ko gis léegi xaaral bala ñoo dugg ci lii ñuy wax léegi nañu xool comme imaamu Muslim da imaam an-Nawawi ne wazaada mu ne ki nga xamante ne nii mooy wazaada tirmidhi wa ghayruhu wa shahidayhi wa xam nga fii Alqama nee na imaam Ibn Mas'ud dama ne ko bi ma nettali affaire bi bi mu ñu nettali dama ne ko mais ak ki koy bind ak ñaar ñu ko seede mu ne ma man nag ñun nag bu ñu nettali du lu ñu dégg <laughs> mais sauf que même hadith bi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu imaam Abu Daawuda ak al imaam Tirmidi la njëkk a tudd mais bon bu doon ordre lañu doon demee imaam Abu Daawuda la ñuy njëkk a tudd parce que moom mooy sëriñ bi moo gën a moo loolu mooy yell yoneen saa salaam ba jaar ñu ñëwee di wax mu euh, muhayyisaat ñoom dana dana dana dana ki gën a ndaw bëgg a commencer wax dana ko kabbir kabbir bàyyi ki gën a nekk mag wax ba pare. voilà kon loolu sinon mais comme que daa njëkk a tudd ne zaada Tirmidi yi ghayru ay ghayru bi mën na nekk sa imaam Ahmad. mën na nekk tamit ñeneen voilà waaw mën na nekk imaam Ibnu Maaja al-Qazwiini rahimahullahu ta'ala léegi mooy xoola imaam Abu Daawuda noonu jël imaam at-Tirmidhi d'abord wa zaada at-Tirmidhi xoola imaam at-Tirmidhi abwaabul buyuu'i an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fii akli riba mu ne haddathanaa Qutaybatu mu ne netta lañu Qutaybatu Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah as-Saqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala gane àddina 148 génn àddina 240 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abu Awana mu ne ki netta ma Abu Awana di al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri Abu Awana al-Wasiti al-Basri al-Hafiz al-Bazzaz rahimahullahu ta'ala génn àddina cent vingt-deux génn àddina cent soixante-quinze rahmatullah alayhi an Simaak ibn mu jële ko ci Simaak ibn Harb ibn Aws ibn Xaalid ibn Nizaar ah Nizaar Nizaar ibn Muawiya Nizaar ku doon laaj Nizaar keroog ndax ci maamu yeneen saa sama bokkul Nizaar Nizaar Nizaar addid nizaaran ma'addan man yujaawizu adnaanan fa takzibuhu qad jaa min al-alam nizaar Seydil Haaji Maalik radiyallahu anhu nee na konteel nizaar ci maamu Yonent sallallahu alayhi wasallam ma'addan ak ma'ad waaye képp ku jaa ku ku dépassé adnaan waxtu maamu Yonent sallallahu alayhi wasallam ba dépassé adnaan ak weddeem waajoo jee yeneen ci yeneen saa salaam miy biddiw ba may montagne ba may drapeau wu ñëpp tiim ci moom la jóge nizaar maamu yeneen saa salaam la woon kon kii nag bokkul ak nizaar bi ah non <laughs> kii Simaak ibn Harb ibn Aws ibn Xaalid ibn Nizaar ibn Muawiya ibn Haarisa ibn Rabi'a ibn Aamir ibn Zuhal ibn Sa'laba az-Zuhali al-Bakri al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àddina la 123 rahmatullahi alayhi moom mi nag mu ne an Simaak ibn Harb mu jëla ko ci an Abdurrahman ibn Abdillah ibn Mas'ud mu jëla ko ci doomi Abdullah ibn Mas'ud Abdurrahman ibn Abdillah ibn Mas'ud al-Hudali al-Kufi moom la 79 la génn àddina am ñu ne 89 moom nag bon am na lu mu déggee ci baayam mais lu néew la voilà lée ñaani bi ni Mas'ud mu jële ci baayam xoola xaala mu ne baay ji di ibnu Abdullah ibn Mas'ud nee na la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akila riba wa mukila wa shahiday wa fii mooy lam ne alxama man alxama laaj ko mu ne ah man li ma li ma jàpp li ñu li ñu dégg la ñuy pour pourtant doom ji fii nee na baay ji nee na yoneen saa sa rëbb na kiy lekk riba ki koy lekk le ñaar ñi koy seede ak koy benn ngoog imaam bon léegi imaam at-Tirmidhi ne wa fil baabi an Umar wa Ali wa Jaabir wa Abi Ju'ayba hadithu Abdillahi radiyallahu anhu jami' hadithun hasanun sahih mu ne daal na koy nettali Seydina Ali nettali na ko Seydina Jaabir nettali Abu Juhayfa wa Abu ibn Abdillah Suwa'i daal na koy nettali ak Abdullah ibn Mas'ud mu ne hadithu Abdullah ibn Mas'ud bi hasanun sahih kanta ghayruhu boobee mën na nekk imam Abu Dawud mën na nekk imamu ki nga xamante ne mooy al Ibnu Maaja léegi nañu xoolal imamu Abu Dawud kitabul buyu' wal ijarat babu fi akili riba wa mukila mu ne hadathana Ahmad ibn Yunus ki mooy shaykhul islam <laughs> mu ne nettali Ahmad ibn Abdillah la tudd ibn Yunus ibn Abdillah ibn Qays at-Tamimi al-Yarbu'i eh? rahimahullah gane àddina cent trente-trois génn àddina deux cent vingt-sept imaam Ahmad nee na kii moom mooy shaykhul islam <laughs> imaam Ahmad nee na kii mooy shaykhul islam waaw al-Fadl ibn Ziyad nee na damaa dégg imaam Ahmad Ahmad ibn Hanbal am benn waaye bu ko laaj ne ko waa ah imaam waa kan laay gën ci moom jën booy jëli ci moom hadis quoi neew ko kaay ci man ak si nga nag ak si nga comme gars yi rek bu doon gars yi ñàkk modestie yi moom. <laughs> lépp la ñuy ñor di seen kaw imaam ahmad kan la ñuy wax xadis bi pourtant mu ñëw laaj ko ne ko kan ci kan laay jëm di pour jàng xadis mu ne ko uxruj ila ahmad ibn yunus fa innahu shaykhul islam <laughs> imaam ahmad ne ko demal ci ahmad ibn yunus kooku mooy sëriñul islam voilà ku nekkul sëriñ buy teddel islam te du fi def tout ça non waaw shaykhul islam agok ahmad ibn yunus muy ahmad ibn abdillah ibn yunus rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana zuhair mu ne nettana zuhair di zuhair ibn muawiya rahimahullah abu khaysama al-ju'fi al kuufi yu gane addina lan cent génn addina cent soixante-treize am na wuute rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana haddathana Simaak gis nañ ko sànq mu ibn Harb rahimahullah an Abdirrahman ibn Abdillah ibn Mas'ud gis nañ ko sànq an abihi radiyallahu anil jami' annahu qala la'ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akila riba wa mukilan wa shahidahu wa katibahu yuhu shahidayhi shahidahu ki koy fekk ki ko seede ak ka koy bind kon sunanu imam Abu Dawud nii la ñëw kantal imamu Ibnu Maaja boo gisee imamu ngan may to imamu Nasaa'i tuddoo ko manal imamu Nasaa'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a moom ci beneen yoon la ko jëlee waaye foofu dane akilu riba wa mukilo wa katibo ila alimu zalika wal washima wal mawsuma lil husni wala wi sadaqa wal murtadd arabiyan ba'da al hijra mal'unun ala lisaani muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yawm al qiyaama imaam Mas'ud lii la ko wax foofu xam nga aw fóota ji boobu dane imam bo eh, Ahmad ibn Shu'ayb mooy Abu Abdirrahman an-Nasa'i rahmatullahi alayhi dane akhbarana Isma'il ibn Mas'ud rahimahullah al-Jahdari rahimahullah génn àdduna deux cent quarante am na la qaala mu ne haddathana Khalid mu ne ginaaw tamit Khalid Khalid ibn al-Harith ibn Ubayd ibn Sulayman ibn Ubayd ibn Sufyan ibn Mas'ud al-Juhani al-Hujaymi al-Hujaymi al-Basri Abu Uthman génn àdduna cent quatre-vingt-six am na wuute an Shu'ba mu jël ko amirul mu'minin li Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki Abu Bistam al-Wasiti al-Basri génn àdduna li nga xam ne mooy l'an cent soixante an al-A'mash mu jëlee ci Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili at-Tabaristaani al-asl al-Kuufi génnaat na 145 am na wuute qaala mu ne sami'tu Abdallah ibn Murra mu jëlee ci Abdallah ibn Murra al-Hamdaani al-Xaarifi ñi ñëpp nekk ay siqaat yoo xamante ne nii kenn du laaj ñooy ñan voilà moo tax càllale bii moom càllale saxiix yi la quoi rahmatullahi alayhi <laughs> ah léegi. yuhaddisu an al-Haaris muy jël al-Haaris al Abdillah al-A'war al-Hamdaani waaye waa ji nag mooy problème eh, moom kii moom eh, kii moom problème la quoi <laughs> mooy al-Haaris al-A'war ku mel ni imaam Ash-Sha'bi da ne waa ji expliqué kat la waaw mais kii moom kazaab la mooy am narkat la mooy ci ay côté côté côté xalaatam quoi fii ra'yihi ci xalaatam moom waaye ci hadiisam nag wéradi waaw warumiya bir rafdi jame nañ ko ne waa ji jaaru rafidi yooyu la mooy façon chiite yooyu quoi rahmatullahi alay léegi yo haddisu kon alxaaris an abdillahi moom mooy nettal jëli ci abdullah ibn mas'ud annahu qaal léegi ci la wax akilu riba kii lekk riba wa mukilo ku koy lekk la wa katibu ku koy bind ida alimu zalika bu deene xam nañ après mu teg alwasima almawsuma lil husn rahmatullahi alayhim ñooñu ñépp nga xamante ne nii waa ji day day day day tracé di rëdd yaram bi ah, ak benn genre puso ah, di am ay ay ay ay yum ciy def ngir muy génne ab taar après def ci ay couleur mu vert yi mel ni yi rouge yi bleu voilà yooyu paccaay yi nga xamante ne ñooy jéema di wut yi nga xamante ne euh, mooy euh, euh, ngir amuk taar yooyu yëpp mu ne ñoo ñëpp mal'ununa ak al murtad ki nga am daa murtad da génn ci diine ji ñooñu rëbb nañ leen ci euh, làmbanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bis bi yawmal qiyaama mais xam nga kii wute na ak ñële ni ñu ko soloowe te imam Ibnu Maaja moom ñële ñoo ko niroole al imam Ibnu Maaja moom ci kut sëriñu waa kutubu sitta la ko jële muy haddathana mooy kitaabu tijaaraat baabu taghliz at-taghliz fi riba mu ne haddathana Muhammad ibnu mu ne na nañu suñu sëriñ de Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysar al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Hafiz yo woon ci Bun Bundar rahmatullah alayhi gane àddina 167 génn àddina 252 qala mu ne haddathana Muhammad ibn Ja'far mu ne gi nettal Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri moom si yo woon ci Ghundar rahmatullah alayhi génn àddina 193 an Shu'ba nag mu ne qala haddathana Shu'ba bay moo doon denc kooku gis nañ ko san qala hadathana simakum naar bi gis nañ ko san qala sami'tu abdurrahman ibn abdillah radiyallahu anhu ma yuhaddithu abdillah ibn mas'ud an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam la'ana akila riba wa mubilahu wa shahidayhi wa katibahu léegi léegi nag nga ne ma taxawal ma ne la may benn affaire bal ma ko fàtte mooy hadis bi xam nga romboon na kii Imaam An-Nawawi doon tudd euh, léegi la sama xel dem damay ragal dugg fii fàttewaat ko waxoon nañ lañ ñëw mooy gis nga chapitre deux cent soixante cinq baabu jawaazi laani ashaabil ma'aasi ghayril mu'ayyaniin possibilité rëbb bu borom bàkkaar yu mag yi nga xam ne mooy mais nag doone diw ak diw waaw waaw sàcc yal na leen yàlla rëbb xam nga waxoo ne monsieur X sàcc la yal na ko yàlla rëbb loolu loolu lañ la tere waaye boo nee sàcc njaalookat yi wow wóorul nga ne madame Z njaalookat la na ko yàlla rëbb déedéet waxuñu loolu lañ tere foofu hadis bi junjoon na ko bi muy wane loolu lu mën a nekk la mu ne euh, euh, foofu la indi woon lii bimu ne wa sabata fi sahihi anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala la'ana allahu alwasila te yooyu defaloon nañu taxrij bi ciy gaaw wa annahu laana akila riba mooy bii te waxoon nañ ne ñëw xadis mille six cent quinze moo nekk nii wali léegi la hamdu wal minna ma ne la léegi nag li ma la bëggoon wax fii benn affaire la mooy taxawal parce que quand même alqama nee na man ibnu Mas'ud ba mu waxee xadis bi <laughs> laana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma ne ko waaw ak ki koy bind wa katiba wa shahida ki koy bind ñaan ñi koy seede mu ne ma ma naw innama bi ma sami'na ñun net du ñu netta lu ñu léegi léegi problème bi mooy ah mais ñeneen ñi dañ koo soloo ne moom tudd na ci lee ñu ne la ñaari mbir am na tontu yu mën a taxaw benn mooy mu fekkoon ne nettali woon na lee lu jiitu tuddaale ci ñële mu nettali lii alxama déggoon ko mu nettali lii yem ci ñaar ji ki koy lekk ki koy lekkale mu koy fàttali lool ngir wax ko sone sa salam boole wu ci kon kii bind ak ñaar ñu koy seede mu ne man li ñu dégg laay nekk fekk mu fàtte ndax fàtte day am loolu mën na nekk benn to tontongoog boo xam ne keroog bi muy nettaliwaat lii ndax dina am ngay jàngale xam-xam boo xam ne xam nga ko tey am loo ci fàtte waxoo loolu ñu la koy fàttali sa xel demu ci nga ne ah man de li ma jàpp ak li nga xam ne moom laa dégg lool lool loolu laay nettali waaw man loolu laay nettali mooy li ma dégg waaw li ñu dégg daal la ñuy nettali loolu mën na nekk wala mu nekk tamit le contraire mooy bi muy nettali lii nii mooy li mu déggoon ci yoneen saasam lee la wala mu dégg ci beneen saxaaba boo xam ne leeral na ko ne yoneen saasam boole woon na ko ci lii après muy nettali lele boole ci lee loolu it mënoon na nekk ñaar yooyu yëpp daa mën na nekk waaw kay wallahu taala alam am na beneen ñetteel waaw waaw mais ñaar yi doy na wallahu taala alam waaw di gis ñoom it niñ sàmm woon mooy doonu ñoon dépassé li nga xam ne moom lañ déggoon yeneen saa sa wala mu sax que ne lii la yeneen saa sa wax te pourtant Seydina Jaabir radiyallahu anhu imaam Muslim ginnaaw xadiis bii nii xam daa da teg xadiisu Jaabir boo xam ne même kàddu yi lay wax booy gis daal xadiis ibnu Mas'ud bi radiyallahu anhu ci kitaabul musaaqaat baabul an yaakili riba moo ko la mu ne haddathana Muhammad ibn Sabbah wa Zuhayr ibn Harb wa Uthman ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhim qaalu haddathana Hushaym rahmatullahi alayhi qaala akhbaranaa Abu Zubayr an Jaabir annahu qaala la'ana muy jële Abu Zubayr muy jële ci Jaabir radiyallahu anhu mu ne la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aakila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi wa qaala hum sawa si naa jaate mooy loolu alxama doon wax tamit mooy beneen bi ma la naan am na ñetteelu tontu mooy alxama dégg ko ci benn am ci saxaaba yi ñu mu ko déggee mais dégg Ibn Mas'ud nettali ñaar ñi kese bàyyi ñeneen ñi mu koy mu naan ko nag est-ce que ñooñu bokkuñ ci sauf que Ibn Mas'ud moom déggul woon loolu moom ñaar yee rek la déggoon mais gis nga yeneen xadiis yi nga xam ne ci moom la jaar mu tuddee wane ne na ah mooy soit liñ la waxoon ñaari hypothèse yu njëkk te ni daa fàtte woon soit daa fàtte woon jamono ji muy nettal lii mu ne ah man nag li ma kii rek laay bind lii laay nettal wala mu njëkkoon a nettali lili fàttali wallahu taala alam kon Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne yeneen saa sa rëbb na lekkatu riba bi ka koy lekk la ka koy bind ñaar ña koy seede nee na ñoom ñépp ñoo yem mooy ñoo yem lan bàkkaar <laughs> waaw te waxoon nañ la nag bu la nee lekk nag manoo ne boo man riba bi lekkuma ko dama koo jël jënd ci kër dama koo jël daal di ci jëndu tool pour leneen la koy génn sax du lu ñuy lekk nangam ak nangam dañ naan la c'est selaa la chose lekk dañ ko tudd parce que mooy li ëpp li ñuy def ci alal waaye tekkiwul na yow bu dee lekkoo da ngaa koo jëfandikoo leneen mooy jëfandikoo akil mooy jëfandikoo katu riba rek loolu lañ ci jublu wallahu taala alam léegi lëkkaale bi ginnaaw taxrij bi nii ak suñu bunt bi leer na baabu tahrimi riba buntu bii di wax xaraamal gu ñu xaraamal riba waxoon nañ la fàttalekul bi ñu lay wax ci jataay bële lii nga xam ne day wane ne bàkkaar bu mag li ibnu Mas'ud waxoo ibnu Abbas radiyallahu anhuma mooy bàkkaar boo xam ne boroom bi dane da cay rëbbu daam rëbbum yàlla war a rëbbu yeneen saa sallam fii lan la wax qaala ibnu Mas'ud dane la'ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akila riba yeneen ci ba lay saa saam bi rëbb na lekk riba bi que mu nekk ribal fadli wala ribal nasiya c'est la même chose waaw riba bi nga xam ne ci gënalante ci asnaafu ribawiya mais yow xam nga asnaafu ribawiya yi sànq pare ko woon daa am lu ñu fàtte woon bi xawoon na bizarre quoi <laughs> mooy xam nga waxoon nañ côté naq day nii li nga xam ne moo mooy ñaari yi am yeneen saa sa daal zahabu bi zahab wal fiddatu bil fidda ah riban ah, wal sha'ir wal burdu bil burdi wa sha'iru bi sha'ir wa tamru bi tamr wal milhu bil milhi riban illaa yadan bi yadin mislan bi misl faman zaada aw istazaada faqad arbal aaxidu wal mu'ti fiihi sawaa yeneen saa sax ne or ak or dañoo war a tolloo sinon bu dee dañoo pëlante loolu riba da ciy daw waaye xaalis ak xaalis muy xaalis piir ak xaalis piir bu ñoo war a tolloo bu dee dëkkalante dipp ëppalante da ci am loolu riba ci am waaye li nga xam ne mooy pepp ak pepp waaye li nga xam ne mooy orge ak orge ak li nga xam ne mooy tàndarma ak tàndarma waaye ak li nga xamante ne mooy xorom ak xorom loolu lépp boo ci naree den koy weccoo daa war a tolloo yadan bi yad ba pare mu nekk loxo loxo danga may jox loxoy kajoor dañuy weesaloo boo ma joxee loxo bii jox ma ma jël daal di lay jox bu dul lool rek ibaada ci yàlla ñenn ñi dinañ dinañ réussir fenn fi mooy tolloo waaye dañ naan jox ma après euh, euh, ma dem jëli jox la ñu ne la loolu riban la moo tax mu ne yadan bi yat daa war a tolloo loxol loxo mooy teew mi teew la mais xam nga luñ fàtte woon waxoon nañu côté zahab or pur xaalis pur li taxaw mooy suñu monnaie yi dañoo taxaw seen place seen taxawaay ndax samani yagi mooy njëgalante gi ak naq day ni mooy valeur su fiduciaire bi ñam mais léegi yeneen saa samkat yow tudd fi ceeb tudd fi ceeb tudd fi dugub yu bari tudd leen fi ah ñoomin gerte ñoomin bësi yooyu tudd leen ah mais léegi yooyu yooyu est ci lañ ñu ne la baña loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhi par exemple alxanafiya ci gàttal quoi ak bi yi ñoom ñoom fi ñu kal mi mooy dañ ne yooyu li ñu bokk dañuy seet yooyu dañ leen a boole comme que mooy ñaar yële azzahabu muy or ak xaalis ñoom liñ bokk mooy am naq day ni mooy yoo xam dañ koy tabaadul di ko jokkalante ci bu ñuy jënd ko jaay loolu lañ bokk muy asamaniye njëgalante gi fa valeur fiduciaire kartaay ñett yi ñeent yi ci des ndax juróom ñaar juróom benn lañ ñaar yi ñooy xaalis ak xaal oor ak xaalis ñeent yi nekk loo xam ne lépp ay lekk la mais sukk ñeent lekk yooyu yëpp yemuñ gis nga burru céréale la sha'ir mooy orge céréale la mooy genre wu ñoom bassin façon yu mel noonu la mais du yu mel noonu waaye tàndarma loolu lu ñuy lekk la waaye milx nag li nga xamante ne mooy xorom ah mooy xorom nag xorom xam nga xorom xorom xorom xorom dañ nañ koy lekk li ñuy lekk tàndarma déedéet xorom c'est pour sàppal <laughs> léegi may tay nga benn <laughs> reer bii di jege ma lay wax lu neex <laughs> waaw ça te donne de l'eau à waaw mooy léegi boroom xam-xam yi kon ci gàttal xanafiya yeeg xanaabila yi dañ ne mbir mi ñoom yooyu kayl lañ mooy loo xam dañ koy peser en litre dañ koy natt en litre dañ koy natt kon lépp woo tax yépp loo xam ne dañ koy natt dañuy jël place yi dañ leen ci mën a qiyaas ilhaaqu far'in bi aslin mooy qiyaas li illatin jaami'atin baynahuma fi al-hukm mooy da ngay jël àtte boo xam ne mbir moo xam ne jamono ba shari yoneen saa sam di wax en tout cas amoon na feneen mais foofu amul woon foofu tudd ko ñu xool loolu buñ gisee loolu ñu ñu ñu ko gis lam doon wax at yii ñu am léegi est-ce que ñoom ànd nañu wala ñoo mën nañoo bokk ànd nañu bu dee ñoo bokk ñooy ñu boole leen àtte waaw ndax sharia du tàqale yu ànd di tàqale di boole yoo xam ne àndut léegi ñoom ñu ne li ñu boole ñoom kay côté dañ koy peser la donc dañ koy nag en volume bu dee nag Maliki ak Hanafi ak yee ci gàttal rahmatullah ñoom dañ ne kulluma bon Shafi'i yi am na leneen luñ ci yokk mais Maliki yi surtout mooy kulluma euh, euh, taatu wa yuddaxar mooy bon ñoom am Shafi'i yi am nañ leneen lu ñuy wax mais nañ jàpp Maliki yi rahmatullah lañ toloo insha allah mooy li gën a dëgër mooy lépp loo xamante ne dañ koy mën a dunde te day man a conserver boppam loolu la mooy par yow yaa koy dem denc mooy yow dugub boo ko kiiwee nii teg ko day man a conserver boppam lu yàgg alors ko bu doon pata kii euh, xaal la xaal par exemple xaal manu la conserver boppam lu yàgg kammaate moom manu la conserver boppam lu yàgg moo tax mooy dee mu yàqu moo tax kaa dañ koy kii man ko conservé ñoomin mango euh, façon yooyu ñoomin banaana boo leen kii dañuy yàqu ah alors que bu dee dugub la ak ceeb waa yow ceeb man nga koo teg fii sa waaye nga dem voyage un mois ñu war fekkaat ko muy ceeb bi alors que jëndal say say say say say kii jëndal aubergine nga teg jëndal mango jëndal ma ne la xaal wala nga jënd ñoom façon yooyu teg fi nga xool dem un mois ñëwaat ndax nu ñuy mel dañuy nëb waaw banaana ja moom lay nëb wal iyaazu billah léegi noonu nag ñu ne lépp loo xam ne dañ koy mën a yuqtaatu wa yuddaxar dañ koy mën a dundee te muy mën a conserver boppam loolu lañ bokk ba loolu moo tax kon dañuy xool ceeb ceeb est ce que kon bokk naa ci yële loolu mooy tàndarma ak li nga xam ne mooy orge céréales yi ñu ne waaw ñoomin gerte wow boobu kon yooyu yëpp mooy yow manoo ne man sama ceeb bi ceebu Pakistan la yow nag ceebu bale bi nga yaar bokkuñu wala man mii nga xam ne riz riz parfumé supérieur laa yor yor naa ci trente kilos wala vingt kilos jox ma cinquante kilos riz wu bi ndax yow bokkuñu ñu ne la mukk loolu manu nekk. ndax lan loolu ñoom ñoo bokk voilà yadan bi yad mislan bi la dañu yor attey ordre yi sha'ir ak burr bil burr ash-sha'iru bi sha'ir yadan bi yad mislan bi yad bi misla waaw loxoog loxo ñu tolloo léegi nag mu des waaw léegi nag ki fala daalika ñoom gerte ñoom dugub ñoom xeet yooyu ñoom ñoom ñëpp ci lañ manoo man sama suuna su bees yi la voilà mbayum da ren la yow nag sa dugub ji daa yàgg dugub la joo xamante ne nii bu 2017 la kon nag da ngaa bëgg diwubu 2025 ju bees ji nga xam ne nawet bii di waaye di door a jeex ay woo dama la ciy jox benn saaku nga jox mu fukki saaku ci lee loolu manul nekk da koy xërëm ndax loolu ribal fadli la gënalante ci loo xam ne ñoo bokk la léegi nag mu def benn ci def waa mais xorom ak xorom waa xorom moom nag moom xorom nag xorom xorom waa fii mu ne xorom ñu ne la xorom lépp loo xam ne dañ koy safale xam nga xorom kenn du ko lekk noonu yow fan nga gis ku xorom di ko mbëq xanaa koog wéru koog tiim xorom di ko mbëq di lekk léegi nga dee loolu moom assuré ko parce que loolu loolu da ngaa mooy du pour loolu xorom pour sa lu ñuy safa sàppali sàppalee ka sàppa sàppali waaw mooy bu may togg ma jël tuuti xorom def ci ngir mu saf sinon boo mayul euh, li ngay lekk day mel ni kuy to kuy kuy toggal koo xam ne daa am diabète par exemple moom nga xam dañ koy tere xorom mu ngi mel ni comme mburu diabète gi boo ko lekkee léeg-léeg surtout ñi nga xam ne seen diabète dafa kii ñu leen tere xorom dëgg benn boo ko lekkee du saf dara waaw bu saf dara dara dara xorom nag ñu ne la nag xorom lépp loo xam ne dañ koy sàppale mooy tawaabil yi lañ leen di woowe en arabe mooy les épices kon bu boobaa poobar manoo ne man sama poobar bii nga xam ne poobaru xaw ma fan la yow nag sa poobar bee jox ma ci ñaari mbuus man ma jox la benn mbuus ci sama poobar bu valeur bi loolu man da nekk waaye suukar day dugg ci boobu suukar dañ suukar dañ koy sàppalee manoo ne man sama suukar bii nga xamante ne nii besin saay la walla suukaru Saint-Louis la mooy bon marque Saint-Louis bi fii yow nag bu Mimran bu vallée Saint bii Sénégal la da nga ciy jox yow fukki paquet man ma jox la fii benn paquet parce que sama boso gina valeur yi du mën a nekk loolu riba la ndax ribal li mooy dugg wallahu taala alam lii lañ fàtte woon walillahi alhamdu wal minna léegi kon aakilu riba kon daal loolu hadis bi mu ngi noonu kon li wone vraiment baabu tahrimi ar-riba xaraamal mooy borom bi yeneen saa sam rëbb na kiy lekk riba waaye ka koy lekkale moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu doon wax naan hé képp koo xam ne maîtriser woo xam-xamu jënd jaay génnal suñu marché parce que soit yow diñ fi lekk riba wala nga lekk loo fi riba waaw ba pare ak ña koy seede ak ku koy bind naan non man je n'étais qu'un secrétaire voilà on me demandait c'était mon boulot mais loolu génnewula ci c'est pas que c'est ton boulot affaire bi tekkiwul ne yàlla li mu tere moom buñ ko defee ci institution yi def comme métier rek après daa war a dagan déedéet déedéet du loolu loolu wàññiwul la yazidu fil xaraami illa xaraama waaw ah, du yokku ci xaraam bi wala lil xaraami du yokku lu xaraam lu dul xaraam wal billah kon nag aadana min hada nañu borom bi daal di sori lépp loo xam ne lu mu aaya la te may ñu allahumma inna nasaluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala insha allahu taala bii di ñëw ñu ñëwaat gis beneen chapitre ci wàllu kitaabul umuur almanhiyi anha ba léegi muy nag beneen façon boo xam ne fii ci façon shirk yi lay dugg